farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baab thaalith fil adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr. kalaamuhum idaa dahaaka yaa balid faqul kamaa qalad dhaki abdul wadud kalaama lawliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum mu ne kon waxoon na la di dina la jox médicament benn posologie ay garab yu mu defar ngir mën a faj feebaru soxore awliya yi ak feebaru di leen dugg te xamoo voilà mu ne kon lii ngay jox bi ñu ne ko ñu ngi lay déglu kon radiyallahu anka mu ne kalaamuhum gis nga seeni wax jàppe ko nii ida dahaaka bu fukkee sam xel daldi lay jommal daldi lay yéem ndax xaare woo ko woon dafa sut sa lees dalaa sut lees waaw xaare woo woon loolu li ngay dégg ci ñoom mais affaire yi dafa mel ni yow dañ laa sóob ci beneen àddina bu bu bu waliyu bi di wax xam-xam yi ko boroom bi mu waaw mu ne gis nga boo déggee ñuy wax façon yu mel noonu nga xam ne dafa laa jommal yow fëkk sa sam xel jommal la yéem la yaa balit yow mi nga xam ne sam xel daa dese voilà <laughs> faqul waxal bu fi nekk di weddi naan non lii du dëgg non non lii amul waaye oh non non non non ñooy dañuy exagérer bëgg ñu lañ topp rek non mu ne bul wax lool de faqul waxal. kamaa ni nga xam ne xaala la wax az-Zaki ku muus ka xam ne ku muus ka ñu naan Abdul Wadud kooku mooy kan mooy Abdul Wadud hein mooy boroom xam-xam bu mag la woon. Abdul Wadud ibn Abdillah ibn Anjibna Anjibnaan ibn Anjibnaan al Alfari ash-Shanqiti ci bilaadu Shinqit fa la dëkkoon ci Mauritanie waaw ci boroom xam-xam yu rëy yi ne woon foofu xam nga Shanaqita yi dañoo ba léegi nii may wax ak yow <laughs> ay géej lañ yoo xam ne duñu fer yal na leen boroom bi yàgg a taxaw te jéggal te yokki leeru ña nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ci ñoom wallahi ñooñu ñoo taxawu diine ji usratun tayyiba waaw baldatun tayyiba wa rabbun ghafuur mooy ñoom de wallahi waaw oo demee ay Arabie saoudite fee sax ñu nga fa waaw suñu sëriñ ba Cheikh Muhammadul Muxtaar ash-Shanqiti bi jàngale boroom mu def eh, sunanu Tirmidhi bi moo ko shara ak Muwatta imaamu Malik ak Bulughul Maram yeeg yooyu non mu ngi foofule Madinatul Munawwara ci famille boobu lañ bokk ci cosaanoo fii Mauritanie biladu Shanqid waaw radiyallahu anhum léegi kii Abdul Wadud bii ci ñoom la bokkoon al cheikh al al al imaam Abdul Wadud ibn Abdillah ibn Anjibnaan al alfaghi wa Shanqiti moom nag mu ngi génn àddina l'an 1286 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam mu dëppoo ci atum grégoire l'an 1869 mooy kii nii moom mook sëriñ bi radiyallahu anhu dund nañu voilà dund nañu voilà kon mooy Abdul Wadud mu ne moom mii nag li ma wax waxam ji yow jël ko bu la waxi wawlu yaa uy fëkkee mu ne muy continuer radiyallahu anhuma lan la wax Abdul Wadud waaw kay jeexalu ma koon kalaama lawliyaay dane woon radiyallahu anhu kalaama lawliyaay gis nga waxu awliyaa yi radiyallahu anhu lastu afhamu de man xaw ma ko de man Abdul Wadud da ci ñoom la bokkoo ah. <laughs> ku màgg la woon <laughs> waaw waaye ka xam yi moo ko mën a jàngale <laughs> ki xam yi moo ko mën a jàngale sinon ku ko xamul mais géej goo xamul noo koy ñooy jàngalee la ca ne di wax nit ñi moytu leen diwut lii nii ngeen koy moytoo daa fekk moom mu nekk ca biir waaw ba gis àll ali awa durar gis yi nga xamante ne ñooy yu gànjaru yi waaw yu baax yi te te te waleere waaye mu gis ni am na balan ci agsi nag am na ay pakk-pakk yu fi nekk yoo xam ne boo deful attention man na laa gaañ ba moo tax muy wax lii moo tax mu ne kalaamulawliyaa i waxu awliya yi radiyallahu lastu man de nekkuma afhamu di ko di ko di ko comprendre saa su di dégg li ñuy wax saa su ne li an na nii wóolu tax yaa ah, Cheikh Abdul Wadud radiyallahu anhu mu ne li an na nii ndax man kat ana man maay man man maay manum sama bopp laa wahum te ñoom awliya yi man damaa suufee fi ma ne daa suufe te ñoom hum ñoom ñooy ñoom fa leen yàlla tegal nañu kawee kon nag bokkuñu waaw ñi bokku teen daal ñoo bokk ñooy laalee goj te ñun bokk ab teen ñoom fa ñuy tànke sori naag man fi may tànke kon nag buñ ma nee ñoom tànk nañ ba gis lii man ma nekk fii ci tefes gi moom mu dugg biir géej soobu ci biir gis la mu gis génn ne ma maa ngi gis lii man ma nekk ci tefes gi sama tànk yi sax bu tooyee ma taw <laughs> naan ko gisoo dara loolu du waxu ko am xel kon nag médicament baa ngoogu léegi nag sëriñ bi ne mu ciy teg radiyallahu anhu qultu wa qad yuxaalifu al-ba'du ibtilaa li zahiri ash-shar'i fa ya'dahu al-malah mu ne qultu nee naa waxoon na ida bu waxee qultu fa min hmm, mala fa min maani qawlihim naqaltu ci maanaay waxu boroom xam-xam yi laay toxal man a cheikhu ahmadul xadim radiyallahu anhu mu ne qultu nee naa waqat léeg-léeg nga gis yu xaaliful baadu lenn ci awliyaaw yi ñu wuteeg li zahiri ash-shar'i li feeñ ci sharia yi léeg-léeg nga gis ñu def lu wuteeg lenn ci ñoom léeg-léeg nga gis mu def lu wuteeg li feeñ ci sharia lan moo tax mu def ko ibtilaa ngir daal di nattu nit ñi leen topp wala nit ñi ba xam kan moo dëggu ànd gi ñu ànd ak ñoom ak gëm gi ñu gëm nañ leen bu ko defee nag fa yabahul mala nga gis populace gi ñi nga xam ne xamuñu waaw weddi ko naan xam nga ne kii mu def lu nii kii xool ko rek lii mu def moo ñaaw alors que mooy ci biti nii kese la wuteeg moom waaye ci biir wutewul ak moom waaw ci biti lay niru lu wuteeg sharia mais ci dëgg-dëgg sax dafa wutewul ak moom nga ne ma xaawaay ah, ma ne la xaaral après naa la ci jox ay misaal xaaral <laughs> léegi nañu continuer ba pare insha allah dinañ ci ñëwaat waaw mu ne ah qaala mohammadul ghalaawi naabiga alayhi ni'matul latifi saabiga wa man ta'arrada li shi'ril awliyaa bi nahwi wal aruudi qat'an buliya mu ne qaala ba léegi di la artu di la mettre en garde ci ngay weddi waliyub yàlla ci loo xam ne tegoo ko ci lu leer voilà loolu lañ ngay wax léegi mu ne qultu nee na man Bamba noo qaala Muhammadul Ghalawi naabiga nee na qaala wax na Muhammadu Serigne ba nga xam ne mooy cheikh bu mag ba tuddoon Seydina Muhammad al Ghalawi kojoo woon ca ñooñu le an naabiga ka nga xamante ne moom moom daa nekk koo xamante ne nii ku ñaw la koo xamante ne nii ku fees xam-xam daal di nekk koo xamante ne nii ku ku borom bi yaatal nekk koo xam ne ku brillant la ci wàllu xam-xam voilà waaw nekk ku boroom bi dëppaale ci wàllu xam-xam mu nekk borom xam-xam bu fini alayhi yàlla na nekk ci kawam ni'matul latifi xéewalu borom bi nga xam ne moo xam sew-sew yi te moo ñeewante jaam yi as-saabira yu yaatu yi yal na net dotteeku ci kawam lan la wax hein moom moo mee ah, dane waman ta'arrada képp koo xamante ne nii day gaaral li shi'ri lawliya ci wayu awliya yi comme lii sëriñ bi def xam nga ne ne téere bi alyadaat yi daf koo nasaroon daf koo wasaare woon ma jël ko lam nasaare moom téere ba laa bind laa way ci téere bi hein mooy def ay shi'r def ay poème def ay way hein pas wayu caaxaan yi ñuy dégg ci télé beeg façon yii de mbalax yi foog naa il faut que sa soit clair ah mooy lii ñuy jàng est que lii jàpp nga ne moos moom mbalax yi gaa yi ñoo yem wala iyaazu billah <laughs> voilà hein mu ne képp ku gaaral ci shi'r yi nga xam ne moom la awliya uy def bi nax wi di xool naan ah kii daal liir ko di ci xool yow li sa sa yéene mooy naa xool ndax deful erreur ci naxu ci wàllu grammaire wala aruud ak ci métrique ni ñuy tëgg li nga xam ne mooy di teg mooy versification di teg nan la ñuy waye di teg métrique yi mooy chaîne yi di teg voilà loolu di xool ndax juum na ci juumul est-ce que respecté na baxru sàngam ak yooyu képp ku koo xam ne dafa dafa dafa gaaral boppam ni lool qat'an ci lu domu buli yaa koog dees na ko nattu yow bu dee ne waa ji moom ci shi'ra li mu bind rek li mu bind yow boo ci nee di xool ndax jub naan jubut ci wàllu naxu est-ce que grammaire bi baax naag loolu est-ce que deful erreur lool kese ñu nattu la lan ngay xalaat ci li nga xam ne moom daf koo wax mu leer nañ tukkee ci li ko yàlla sottil ci xam-xam yi